jàngal ko ci moom lay commencé jàng ci Yahya ibn Yahya bii moom imaam Muslim na al-Hajjaj muy euh, Yahya ibn Yahya at-Tamimi voilà at-Tamimi Yahya ibn Yahya at-Tamimi moom mu ne wa Yahya ibn Ayyub ak Yahya ak beneen sëriñam xadiis bii mu ngi ko jële ci ñetti sëriñ ñeenti sëriñ sax imaam muslim rahmatullah moo di moo imaam muslim moo di ponka wa akbar yaxya ibn yaxya wa yaxya ibn ayub wa qutayba di qutayba ibn sa'id al bughlani di qutayba imaam qutayba allahu akbar moom ñoom ñi moom mii taaliba imaam maalik la woon comme yaxya ibn yaxya wa ibn hujr di as-sa'di ali ibn hujr moom ñii ñépp mu ne ñoo la ko nettali léegi mu ñëw ba ci dem ba ci biir euh, wax wala qaala Yahya ibn Yahya anta ya sëriñam bu njëkk bi nag mu ne moom dane axbarana nettali nañu moom mu axbarana la wa qaala al-aaxaru ñi ci des moom da doon bàyyi xel yooyu imaam Muslim yooyu taxu ñoo jóg xaddatanaa nettali nañu Ismaa'ilu di Ismaa'il wa huwa ibnu Ja'far di doomi Ja'far an Muhammadin mu jële ci Muhammad wa huwa ibnu Abi Harmala di doomi Abi Harmala an Kurayb mu jële ci Kurayb Kurayb nga xam ne al mawlaahum anna Ummal Fadli que ne Ummal bint al-Haaris Ummal bii mooy yaayu kan Abdallah ibn Abbaas mooy yaayu ponkal yooyu ñoom Qusam ñoom al ibn Banu Abbaas ñu ponkal yooyu noonu ñépp moom moo leen jur di Ummul Fadli bi Euh, gisoon nañu tarjamaan nag ci euh, nisaawun xawla rasuli sallallahu alayhi wa sallam wa radiyallahu taala anhum wa ardaahum di yaayu turam moo doon Lubaaba bintal lu baaba la tuddoon ñu ko doon dàkkantele ummul fadli ndax doomam ji nga xam ne moo tuddoon al fadl ibn Abbaas al fadl di doomi Abbaas moom lañ ko doon dàkkantele naan ko yaayu al fadl waaye turam dëgg moo doon Lubaaba di seeru yaay Maymuna di soxna ci yonent bi aleyhi salaatu wassalaam wa radiyallahu ta'ala anil jami' Kurayb ne man Ummul Fadli moo ma yónni woon di yaay Abdullah ibn Abbas moo ma yónni fan ilaa Muawiya bi damaa yónni ci Muawiya ibn Abi Sufyan Seydina Muawiya fekk moo nekkoon xalifa yooyu xaala euh, nee moom kan Kurayb nee na fa qadimtu Sham ma daal di ñëw bi ma yónnee ah, ma doxal ko yónnee dem ñëw ba Sham fa qadaytu xaajataha ma dem nag doxal ko aajoom gis nga gis nga néegu biir secret mu ngi nettali xadiis bi fekk na Ummul Fadli génn na àddina radiyallahu ta'ala anha mais waxul la mu ko yónni woon mooy lan ndax loolu seen diggante la woon waaw akbar loolu nañ ci bàyyi xel divulguéwul li ñu ko yónni woon umul fadli moo ko yónni ci na Seydina Muawiya ngir mu doxal ko fa ab soxla mais bi muy nettali la fa xew waxul contenu yi lim ko yónni woon mu ne fa qadaytu xaajataha ma daal di koy doxal aajoom googu nee na wastuhilla alayya ramadan ba ma fa newee nag Sham Damas foofu e, léegi nag Ramadan daal di weer wi daal di feeñ wa ana Sham man maa ngi woon Sham fekk maa nga fa doon ko doxal yónnent bi foofu noonu fara aytul hilaala man ay man man e, nu mu tuddati e, Kurayb rahmatullah alayhi man ma daal di gis weer wi laylatal jumaa guddik àjjuma lañ ko gis summa ginnaaw gi xadimtul madina fi aaxiri shahr mooy nag nekkul woon avion ngay jël deux heures deux heures de temps Médine Cham mu yóbbu la nga ñëwaat ah, ay une heure et mais boo mooy gëléem ngay yor wala nga dox sa tànk walla nga wala nga yor mbaam wala fas topp désert bi di dem moom ca moom ba muy dem dem na ba foofu weeru Ramadan fekk ko fa mu gis weer wi nee na ma jóg léegi bi ma ñëwee nee na fa qadim summa qadimtul madina ma jóge Sham ñëw madina ala saakine afdalu salaatu wassalaam fii aaxiri shahri ci feewu ramadaan kon yàgg na ci yoon wi ak foofu nee na bi ma agsee fa sa'alani abdullah ibn abbas abdullah ibn abbas di doomi ki ko yónni woon di Lubaaba di ummul fadli daal di may laaj radiyallahu anhu ma ne ma nee na summa zakaral hilaal mu ma doon laaj ci waa Sham ak yooyu di ma poser question après ci biir waxam ci lim may laaj mu daal di tudd weer wi fa mu ne ma mata ra'aytumul hilaal yéen waa Sham bi nga demee Sham kañ ngeen gis weer wi foofu fa qultu nee na man Kurayb bu ma nee Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma ra'aynaahu laylata al jumaa ñun de weer wi ñu ngi ko gis guddik àjjuma lañ ko gis fa qaala abdullah ibn abbas ne ko radiyallahu anhuma anta ra'ayta ne ko yow kuray bi yow gis nga ko yow bokk nga ci ñu ko gis yow gis nga weer bi fa qultu nee na ma ne ko naam man gis naa ko war a ahu naas man gis naa ko mais nit ñi mooy population bi mooy ñu bari ci ñoom gis nañ ko wasaamu ñu moor wasaama Muawiya Muawiya mii xalifa bi radiyallahu anhu moom it woor fa qaala abdullah ibn abbas radiyallahu anhuma ne ko laakinna waaye nag ra'aynaahu laylata sabti kantaa ñun fii nii fii ñun moom euh, guddik samedi lañu ko gis gisuñu ko guddik àjjuma ne ko nag fala nazaalu nasuumu xatta nukmila thalathin aw naraahu mu ne nag duñu deñ di woor ñun fekk mataluñ trente wala ñu gis weer wi balaa muy ci vingt-neuvième jour bi laata muy mat trente Kurayb nee na fa qultu ma ne ko awala taktafi bi ru'yati Muawiya wa siyaami ne ko waaw sang bi euh, mais xanaa yow doo doyloo gisuk weeru gis gi yoon Muawiya nii xalifa bi radiyallahu anhu moom gis gi mu gis weer wi ak wooram loolu doyuloo ngir nga mën a nga nga nga nga nga mën a sukkandikoo ci loolu fa qaala abdullah ibn abbas ne ko radiyallahu anhuma la hakada amarana rasulullah sallallahu alayhi ne déedéet duma dooloo ci loolu ndax lii ma def lii ma def mooy la mooy ne noo même bu dee ne xalifa bi muy ku wóor minaf saxaaba ak waa Sham boobu bari gis nañ ko ba woor ci ay saxaaba yu baree nga fa woon man comme que ñun bokkuñ guddi gu ñu ko gis jour ñu ko gis ñun du ñu basé ci ñoom ñun ci suñu bos la ñuy basé wu naka nii amaranaa la ñu digal rasulullah ndaw yàlla sallallahu alayhi wa sallam loolu la kan wax abdullah ibn abbas radiallahu taala anhuma moo tax lii mooy dalilu ñii moom la la imam ibn Abdul Bar radiyallahu ta'ala anhu rahmatullah alayhi wax ne wa xujjatu man qaala hadha al qawl xadiis ibn Abbaas xadiis bii la mooy seen mooy li nga xam ne mooy seen dalil imaam alxaafiz ibn Abdul Bar di continuer kon indi na benn wax bu njëkk que ni dëkk bu nekk akub gisam la gisu waa Makka concerné wul waa Sénégal waa Sénégal seenu gis concerné wul waa France waa Roumanie concerné wul waa Hongrie ainsi de suite wala concerné wul yeneen Afrique du léegi mu ne wa fiihi qawlun aaxar imaam Abdul eh, ibn Abdul Bar rahmatullah alayhi mu ne am na nag beneen wax bu am ci masala bi wax boo xam ne ci ñii lañu ko jële ruwiya anil lays jële nañ ko ci al lays ibn saad di euh, xaritu àndandoowu boroom xam-xam bu mag boobu bu imaamu naa malik te mujj gi mu dëkkoon misra nekkoon imaamu ahli misra di imaam boroom xam-xamu waa misra muy imaam al lays saad mas nañ ci wax ay mbiram rahmatullah alayhi mu ne beneen wax bi moom ci moom lañ ko jële wa shaafi'i ak imaam al shaafi'i rahmatullah alayhi wa ahmad ibn hanbal ak imaam ahmad di doomi muhammad ibn hanbal di doomi mooy imaam ahmad mi di ngiiru eh, ki jiite ngiiru hanbal yi rahmatullah alayhi ñoom seen wax lan la qaalu ñu ne in sabata inda an-naas anna ahla baladin ra'awhu fa alayhim qada qada fa alayhim qadaa'u ma aftaru wa huwa qawlu Maalik fii ma ruwiya libn al-Qaasim moom imaam al-Haafiz ibn Abdul Bar di ñu wax beneen avis bi am te wax ci ñim jógee parmi eux al-Layth imaam al-Shaafi imaam Ahmad ñoom dañu ne rahmatullah alayhim bu dee ne sax na ci nit ñi këne am na benn dëkk boo xam ne gis nañu ko kon ñooñu noonu mooy ñi nga xam ne ñoom dañoo jot information bi après que ni ah dëkk sàngam de gisoon nañu weer bi gis nañu weer wi démb ñoom mooy beneen dëkk bi moom gisuñu ñoom ñu xëy di ndekkee ka añ ñu yëg ne ci biir dëkk ci journée bi que dëkk sàngam ñoom gis nañ ko mu ne dëkk boobu doon lekk te ñoom gisuñu ñooñu war na ci ñoom ñu fay jour boobu mooy nag dañuy considérer que ni kon ñooñ mooy mooy contraire wax bële mooy ne kon beneen dëkk bu gisee kon beneen day concerner yeneen dëkk yi mu ne te wax jii wa huwa Malik mooy waxu imaam Malik rahmatullah alayhi ci li nga xam ne moom lañu soloo ci Ibnul Qaasim loo xam ne moom dañ koo soloo ci Ibnul Qaasim li ñu solool ibn al qaasim di al utaki boroom mudawwana rahmatullah aley moom ci wax boo xam ne boo demee di nga fekk gën waxu maalik boo xam ne ci lu ñu solool ci ibn al qaasim rahmatullah aley loolu benn wax la boo xam ne waxu imaam maalik bu ànd ak këne bu dee ne am nañu ko gis ci benn dëkk day concerner yeneen dëkk yépp loolu la ci kàttal ndax bu dee ne ñoom dañ na ne bu dee euh, nañ jox exemple comme ñu ne waa Égypte de gis nañu weer ñun waa Sénégal ñu toog jekki-jekki ci bëccëg gi ñu dégg ñu ne weer wi de waa Égypte nee nañ gis nañ ko bii ñu ne ñooñu noonu waa Sénégal ñooñu ñoom dañuy fay jour boobu noonu mooy mooy li waxoon rek dañuy arrêté lekk bi ñu ko yëgee te bu koor gi jeexee ñu fay jour boobu kon mooy ne da leen a te wax boobu waxu imam Malik euh, léegi est-ce que wax boobu rekk lañ jële ci imaam Maalik mu ne déedéet wa qad ruwiya an Maalik te tamit soloo nees soloo nañu ci imaam Maalik ba léegi mu ne wa huwa te lii wax jii bëgg a wax mooy madhabu jëmuwaayu ñi nga xam ne ñooy madaniyiina mooy maaliki yi nga xam ne ci waa ahlul madina ndax maaliki yi dañu am ay kii dafa am ñi nga xam ne ñooy iraqiyuuna yi euh, Euh, ñoom dafa am côté comme ñu naan al iraqiyuuna ak al madaniyuuna ñi nga xam ne ñoom Medina lañ ñëwoon comme ñoom Abdullah ibn Wahb ñooñu noonu ak ñan ak ñi nga xamante ne nii ñoom waa Misra lañ muy ñoom Abdurrahman ibn al Qasim al Utaki bi ak ñi nga xam ne ñooy àndalu yi ñoom ibn al Majishun ay ñoom imaam Abd ibn Abdul Barr yi ak ñooñu mooy ne imaam Malik ngiru Maliki yi dafa am loolu ñoo xam ne Iraq ñu leen di woo al iraqiyun al madaniyun ak ñi nga xamante ni ñooy al misriyun ñoom Ibn al te ñoom ñoo gën a branche boobu nag mooy mooy mooy vraiment mooy boo gën a dëgër ci Maliki yi moo tax borom Mudawwana moom lu mu wax daanaka loolu mooy mazhab bi rek ba eh, imaam Ibn al Qasim rahmatullah alayhi am Andalou yi fële nekk Espagne. Afrique du Nord ay Maroc Algérie ñooñu Tunisie ak Andalou yi ñooñu tamit ñu am moo tax moo moo la lay wax nii xam nga léegi euh, euh, kii bi mooy riir na mooy bo yi nii ci téere yi ñu koy xame mais loolu jara xam na ndax mooy tax tamit nga mën am clé yu boroom xam-xam yi bu ñuy nettali seen yi di wax naan te mooy mazhabu al-madani yii na waa ahlul madina min ashaabihi ci ay ñoñam moom mooy maaliki waa ahlul madina ñoom lii lañ jàpp wax jii nii di beneen wax bu bokkul ak bi ñu wax léegi këne imaam maalik moom loolu la wax këne moom ñi lay ànd këne ku gis bu Égypte gisee day concerner ay euh, Libye Maroc ak yooyu yëpp mu ne kon léegi beneen wax boobu mooy ban na ru'yata la talzam xayral laa talzamu xayral baladi alladi xasalat fii illaa an yaxmila al imaamu ala dalik wa amma maa ixtilaafi al kalima fala illaa fi l baladi bi ayni beneen wax biñ jëlee ci imaam Maalik te madani yi ne taalibe mi ci waa ahlul madina yi ànd ak ànd ci euh, jël position boobu mooy seen mazhab rahmatullah alayhim mooy ne këne gisug weer la talzamu ghayra al balad alladhi dëkk bi nga xam ne fa gis weer bi daal ñooñ la concerné ñooñu la concerné dëkk boobu la concerné point final suuf nag sauf sauf lii mooy mooy mooy bu njëkk bi mooy waxu ñoom imaam al-Qaasim ibn Muhammad beeg Abdullah ibn Abbaas ak Ikrim euh, kii euh, euh, ñooñu mooy bii imaam Malik kon nga gis ne ñaari wax yépp am na ci jo soloo nañ ci moom que ne ànd na ci ku nekk muy riwaaye yuñ jële ci moom mu ne nag mais bii bu mujj bii que ne concerné lu dul ñi ko gis dëkk ba ko gis mu ne suuf bu leen ne imaam bi comme jamono yi nga xam ne dañuy am xalifa ak ñooñu nga xam ne moom mu ne imaam bi ne léegi ni ñépp woor mu ne ah bu dee lool nag dañuy topp waxu imaam bi ndax moom lépp am réewam la mais wa amma ma ixtilaafil kalima mais bu dee ne mbir mi nag wuute da cee am te imaam bi yenul kenn lool euh, di dinañ ñëw ci biir tuuti li nga xam ne moom la ay imaam al-Qurtubi di gën leeral ci côté bi mu ne nag bu dee ne nag wax yi dañ cee wute bu boobaa illa fil baladi bi ayni dëkk bi ko gis daal boobu rek la concerne kon wax jooju mooy da koo tënke la imaam bi nga xam ne imaamul a'zam bi jiite ñépp ne nag imaam yi nag bu ñu ko waxoon mooy imaam bi jiite politique beeg yooyu yépp ah comme ñu ne xalifa beeg yooyu voilà moom xalifa jullit ñi nee na lii la lii la léegi loolu mooy deuxième wax léegi imaam ibn abdul bari moom euh, dane moom ilal qawlil awwal adhab man moom ci wax bu njëkk bi laa àndal mooy waxu ñoom kan abdullah ibn abbas bi ne dëkk bu nekk aku gisam ak benn bi ñu riwaaye ci imaam maalik moom loolu la gis euh, ndax lan mu ne ndax loolu dafay am boobu loolu rek gis nga masala bi masala bii ni loolu rek a fi mooy xadiis bi ci ñëw mooy xadiis bi ñëw di wax ci loolu mooy xadiisu Abdullah ibn bii te imaam Muslim soloo ko ñu wax loo imaam al Buxaari soloowu ko de imaam Muslim moo ko solo ak imaam at yi ak ñooñu ak imaam an-Nasaa'i rahmatullah alayhim ak ñeneen rahmatullah alayhim euh, xadiis bi kese kese moo ñëw ci sujet bi moo tax imaam alxaafis ibn Abdul Bar ne man ci loolu man avis boobu laa ànd que ne dëkk bu nekk akub gisam ndax li anna fiihi atharan marfu'an wa huwa xadiisun xasuna xasanun talzamu bihi tul talzamu bihi al-hujjatu mu ne xadis la bu baax la pas bu baax mooy comme ni ñu xam ne xadis xasan saxiix xasan la déedéet jubluwu ci lool ah ndax xadiis bi bu wér la xadiis la bu baax boo xam ne day waral mooy preuve la day waral preuve mu ne wa huwa qawlu saaxibin kabir laa muxaalifa lahu min alsaxaaba waxu saxaaba bu mag la muy waxu imaam abdullah ibn abbas te amul beneen saxaaba bu wuteeg moom ci wax ji jëlewuñ ci benn saxaaba radiyallahu anhu mu ne mu wax le contre contre li imaam Abdullah ibn Abbas wax ne man lii lañu yonent bi alayhi salaatu wasalaam digal ñun moom samedi ci guddik samedi gi lañ ko gis dañuy continuer di woor matal 30 wala ñu gis ko mooy duma doyloo gisug Seydina Muawiya ndax Sham ak Medina dañoo sore bokkuñu mu ne voilà wa qawlu mu ne non seulement waxu kooku la te tamit mooy kan Abdullah ibn Abbas xabrul umma wa tarjumaanul qur'an mooy fuuriw xeet te mooy le grand interprète par excellence du Coran Allahu akbar allahumma faqihhu fi ddin wa allimhu ta'wil oh loolu la koy Yonent bi alayhi salaatu wa salaam ñaanal ba mu génnee gis mu mu defaral ko waajal ko ndoxu jàppam mu ne kan moo def lii mu ne ab ibn Abbas moo ko def waaw ñu gis liggéeyal boroom xam-xam ni mu amee sol muy génn fekk nga defaral ko ay dàllam fi mu war a li mu war a sol nga xam ne daa war a jàppi nga waajalal ko njàppukaayam nga xam ne dafa soxla téere beenee nar a jóg nga jëlal ko ko tegal ko ko laata muy jóg yooyu noonu bu ko kenn xeet ama abdullah ibn abbas ci loolu la ko yonent bi alayhi salaatu wasalaam ñaanale ñaan gi mu rawe ñépp allahumma buur yàlla faqihu fi diin yàlla na nga ko dégguloo diine lépp yi diine pas fiq nii rek niñ ko xam ne nii de lépp tawxiid tafsir lépp branche lépp ak yi ilmul baatini wa zaahir xam-xam bu nëbboo bu feeñ waaye nanga ko ci may dégg-dégg bu sew mu géej waa allimhu te yàlla na ko xamal ak ta'wil interpréter sa téere bi yow sama borom oh akbar nga ne ñaan boobu wuy oh akbar kooku noonu mu ne gis nga saxaaba boobu moom moo ko solo li tax man ama abd eh, alxaafiz ibn abdul bar ma ànd ak ma ànd ci wax ji ndax mooy le seul bu ñëw ci di wax ci mbir mi te amul beneen saxaaba bu ñëw wuteeg moom wa qawlu ta'ifatin min fuqaha at te wax ji nii ju njëkk jooj ne dëkk bu nekk ak gisam non seulement mooy waxu saxaaba bu màgg boobu te amul kenn ci saxaaba yi ku wuteeg moom te mooy le seul hadis bu ñëw di wax ci mbir mi waaye mooy waxu mbooloo mu bari denn mbooloo ci fuqaha ut taabi'in nga xam ne ñooy fuqaha ut taabi'in gis nga sànq lu ma la wax alqaasim ibnu muhammad allahu akbar wax naa la kaana min fuqaha as te saalim am nañu ko boole ci fuqaha as yi nga xam ne ñooy sept grands boroom xam-xamu fiqh ci seen jamono yi nekkoon Medinatul Munawwara ñooñu la imaam Maalik seen xam oh. ñooñu la imaam Maalik taawu seen xam-xam ñoom Sa'id ibn al-Musayyib Sulaymaan ibn Yasaar ak ñooñu ak al-Qaasim ibn Muhammad ci la ak euh, euh, bi am nañu ko ci boole ibn Umar ibn al-Khattab Allahu akbar ak Ikrima wa ma adraka man ma Ikrima way kan moo la xam loo kuy Ikrima mu gis nga ñooñu nag wa qawlu ta'ifatin te waxu min fuqaha tabi'in ci boroom fiq boroom loolu mooy ci côté dalilu almasuur yi ñuy soloo ci yonente bi alayhi ak yi jóge ci boroom xam-xam yu toll noonu léegi wa ma'a hada lii appuyer seen wax ñoom te tax man imaam ibn abdul bar al andalusi ma topp ci wax jooju mu ne wa maa hada inna an-nazara yadullu alayhi indi mu ne lii lépp boo ko ci boolee côté léegi ndax dal yi dafa am dalil yoo xam ne dañ naan masuur ak manqul yoo xam ne ci côté xel ci côté texte yi loolu nag mooy jiitu dalil ci lislaam côté analan dañuy xool d'abord li ci alxuraan wax li ci yonent bi alayhi salaatu wax ak saxaaba yi nga xam ne ñoom seeni wax léeg-léeg day yor ak tey lu yonent bi alayhi salaatu wassalaam wax ak tamit seen wax tout ndax lan ndax lan ndax ñoom ñoo fekke jamono ji alxuraan awaanu tanzil jamono ji nga xam ne ci la alxuraan di wàcce feey di ci am ñoom ñoo ko fekki kon kooku wax ci moo waxam mooy gën a leer waxu keneen ko ko fekkewul waay radiyallahu ta'ala anhum wa ardaahum wa anna bihim waaw akbar léegi ñu ñëw nag ci côté xel mais bu ñëwee ci côté xel par raisonnement ak tamit xool ci côté xel ngir appuyer moo tax ñu naan euh, euh, dalil seen dalil euh, masuur ak maqul ci wàllu lu ñu jële ci yolente bi alei satu ak dalil yeeg yooyu ak ak xadiis yee ak sunna kii ba alxuraan ak yooyu noonu après ñu ñëw wax ci wàllum xel mu ne wa ma hada inna nadara yadullu ci man de imaam ibn bu ñu seetloo rek seetlu am seetlu rek day tegtale këne ñoom li ñu wax moo gën a dëgg laa yukallafuuna ilma maa gaaba anhum fi gayri baladihim walaw kullifu dhalika la daqa alayhim mu ne lan moo tax ci côté xel rek mu ànd ak ñoom ndax nit ñi duñu leen teg di leen responsabiliser ci xam-xam boo xam ne dafa nëbbu ci ñoom loo xam ne xewul seen dëkk nit ku nekk la xew sa dëkk nekk sa dëkk ci loolu la la yàlla responsabiliser mais pas xew beneen dëkk man bu ma nee France ma euh, koor jot du farate ci ñépp mais dafa nekk far fardu kifaaya il faut am ci nit ñi ñoo xamante ni ni ñoom ñooy toppatoo lool bu ko ñépp bàyyeendoo kenn xoolul weer yi defuñu dara ñéppay amandoo bàkkaar léegi mooy ñooñu noonu man bu ma nee France man yàlla li ma lim may laaj ñun waa France julli di France mooy ñu xool weer wi fii ci France ak buñ ko gisee ñu xam ne feeñ na waaye du ñu ngar daajjoo diñu di ñu yen boo kënaan yéen lan moo tax weer wam feeñ Afrique du Sud yéen yégu ngeen ko woon wala xamu ngeen ko wala gisu ngeen ko déedéet yàlla du mu ne yàlla du tege loolu nit ñi lim leen di teg mooy li xew ci seeni dëkk wala yuka laa yukallafuuna ilma maa gaaba anhum fi gayri baladihim walaw kullifu daalika loolu nag bu doon yàlla da koo def la daaqa alayhim konoon te kon mbir yi doon na xat ci ñoom te doon na metti ci ñoom ñu daal di man loolu léegi mu joxe exemple ne ara ayta law ru'iya bi makka aw bi xuraasaan hilaalu ramadan a'waaman bi ghayri ma kaana bil andalus thumma thabata dhalika bi zamanin 'inda ahli al andalus aw 'inda ba'dihim aw 'inda rajulin wahidin minhum akaana yajibu 'alayhim qadaa'u dhalik wa qad wa huwa qad saama bi ru'ya wa aftara bi ru'ya aw bi kamaali salaasiina yawman aw umir kama umir mu ne lii gën a étayer sama wax mooy nañ joxe exemple boo xam ne palpable la dangay laal daj ko mu ne ara ayta ndax gisuloo law ru'ya bi makka aw bi xuraasaan hilaal hilaalu ramadan awaaman bi ghayri ma kaana bil andalus mu ne mais gisoo ne ne gisoo ne exemple bu doon ni dañoo gis weer wi makk zaadaha llahu tashrifan wa takrima aw bi bilaadu Xuraasaan fi la wax sànq ay Iran ak yooyu eh, Baghdad jëm noonu Iran jëm ci ay Afghanistan jëm yooyu noonu bilaadu saan yi aan yi mooy foofu eh, Iran jaalaale laalaale Baghdad yooyu laal Irak to mu ne gisuloo ne bu doon dañu gis weer wi Makka wala foofu weeru koor gi ay at ay ate ngi waa Makka ñoom di gis weer wi jamono joo xam ne waa Andalousie mooy julliti waa Andalousie yi nekk fii Orient Occident fii ci Espagne ak Maroc ak yooyu ak Portugal ñoom gisuñu woon lool mooy ne waa Makka tout ñoo leen jiitu wala bu Xuraasaan léegi ay at après summa sabata euh, zalika bi zamanin inda ahli al-Andalus après ay at après waa Andalousie daal di rendre compte ci lool que ne yii quatre quatre années yee weesu ndekete waa Màkka ñoom ñooñu tout le temps ñu dañ doon gis weer bi avant ñun mooy ne kon suba gay waa Màkkay woor ñoom wooruñu ko woon ndax dañoo jàppoon comme que gisuñ dañuy matal trente mu ne léegi akaana yajibu alayhi qada'u dhalik est-ce que bu dee benn nit la wala ñoom ñenn ci ñoom la information wu ak ci ñoom wala waa Andalus ñëpp est-ce que foog nga ne dañ leen di wax ah comme que ndax ndax raisonnement bi ne bi ne bu kenn gisee benn dëkk day concerner dëkk yépp ci kaw suuf loolu lay loolu lay indi mooy ne bés boo nee lool la xam nga lu muy mooy ne kon ñële comme ni mu la wax nii waa Andalus bés bu ñu yégee ne kon waa Màkka ñetti atangale ñoo leen doon njëkk woor est-ce que yow jàpp mu ne est-ce que jàpp nga ne ñoo ñooñu dañ leen dafay war ci ñoom obligation ñu ne leen léegi yéen fay leen jour yooyu ñetti jour ndax ñetti at yu romb te fekk waajooju noonu waa Andalusi ñooñu noon wala ki information bi dikkal wala ñenn ci ñoom saamu wala saama bi ruya moom bi muy woor kat dafa xool weer gis weer moo tax mu woor wa aftara bi ru'ya mu gis weer daal di jeexal ramadaan aw bi kamaali salaatin walla gisu ci benn yoon ci yooyu waaye da doon matal bu ci nekk bu gisul xaar ba mat trente comme ni niñ ko digale ci xadiis yi comme ni ñu ko gisoon yonente bi alayhi salaatu salaam digle est-ce que jàpp nga ne kooku dañ naan ko eh yéen yéen kaay leen fay la réponse est bien non non ndax kooku doo ko laa yukallifu llahu nafsan illa wusaha yàlla du teg kenn loo xam ne lu dul li mu man mu ne nag moom imaam alxaafid ibn abdil bar rahmatullah aley wa man amila bi ma yajibu aley mimma umira bi faqad qada allahu an wa qawlu ibn abbas indi saxiixun fi hada al baab wallahu almuwafaqu lilsawaab allahu akbar maa ajmalahu min qawl mu ne te képp nag koo xam ne dafa jëf li nga xam ne moo war ci moom ni ñu ko ko digale kooku buur yàlla ba wàccoo naag moom kooku buur yàlla du ko jàppe naan ko yee yow kon kaay déedéet moom def niñ ko ko digale woon kooku déedéet noonu la kenn du ñëwaat buur yàlla du ko du ko du ko prendre jàpp rigueur ci loolu mu ne wax wa qawlu ibnu abbas te waxu abdullah ibnu abbas jii muy xadis bi ñu gis noonu ndax moo tourné li tax ma ñëw loolu lépp indi riwaayé bi complètement ndax moom mooy mooy mooy centre ci masala bi mooy mooy le seul xadis bu ci ñëw mënoo ko teg feneen il faut mu leer nga indi ko après nga door a wax ndax moom la ñu am waaw akbar ilmu maa qaala fiihi xam-xam mooy li nit ñi ne xaddasanaa te ibn abbas qaala nii lii yonent bi alayhi salaatu wasalaam jàngal moom la ñu mu ne moom imaam alxaafid ibn abdul te waxu imaam ibn abbas lu wér la ci buntu bi wallahu buur yàlla nag al muwaffaqu mooy kiy dëppale li sawaabi ci li gën a jub kon yàlla nañu buur yàlla dëppale ci li gën a jub amin loolu la imaam ibn abdul bar wax ci at tamhid waaw kanta euh, imaam euh, al qurtubi muy abul abbaas waxoon nañ la ko boroom al mufhim moom euh, dafa indi moom ginnaaw imaam am Abdul Bar la ñëw rahmatullah aley euh, ginnaaw bi mu tuddee yi nga xam ne ñooy ñooy ñooy ñooy ñooy wuute yi ci am mu ne mu dolli ci lenn euh, te gis nga wax bii nii wax bii nii que ne dëkk bu nekk aku gisam imaam at-Tirmidhi moom rahmatullah alayhi bi muy indi lool ci ci sunan bi moom wax boobu rek la indi moom lool rekk la indi ndax bunt bi da koo tudde li kulli li ahli kulli lool rek la wax toxal ko ne boroom xam moom ci rek la indiwul beneen wax bu wuteeg lool ba pare def bunt bi tudde ko li ahli ñeel na kulli baladin dëkk bu ne ru'yatahum seenu gis ci wàllu weer imaam alxaafiz euh, imaam alqurtubi rahmatullah aleyhi di sëriñu borom euh, euh, nu mu tudd tafsir bi dane te lii imaam ibn abdul wax na ko ca tamhid ah. ñun dañu jël côté boobu mu wax noonu lool mais mu ne waxakaa abu omar ibn abdul bar al ijma ala annahu la tura ar ru'ya fi ma ba'da min al buldaan kal andalusi min xuraasaan qaala wa li kulli baladin ru'yatahum illa ma kaana kal misri al kabiir wa ma taqaarabat aqtaaruhu min buldaani al muslimiin qaala wa haadha al ijma loolu après dina ñëw ci wax imaam al qurtubi bi mu àggale mu ne imaam abu umar de mooy kan mooy ki doon gis waxam léegi ci at-Tamhid imaam al ibn abdul al andalusi namari rahmatullah mu ne moom de nettali na al ijma na ijma ne boroom xam-xam yépp dëppoo këne ala annahu la tura ar-ru'ya fi buldaan këne duñu bàyyi xel ci yi nga xam ne dañoo sorante ci dëkk yi comme lan kal andalusi min xuraasaan comme gisuk waa Andalus bu waa Andalus gisee seenu weer concerné wul Xuraasaan loolu ijmaa la këne loolu boole wuñu ci këne non non non loolu moom boroom xam-xam yépp dëppoo ñoo ñoo booloo ci benn wax këne waa Andalousie buñ gisee weer mooy Espagne bu ñu gisee weer wala neel Maroc bu ñu gisee weer concerné wul ñan waa Iran ak waa Irak ak waa Arabie saoudite ak ñooñu Irak mooy maa banguda minal buldan gis nga ni mu sore Arabie saoudite ba Sénégal mu ne lool ijmaa lu tax mu ne qaala imaam abd ibn abdul bar wax comme niñ ko gisoon wali kulli baladin ru'yatahum illaa illaa ma kaana kal kabir mu ne dëkk bu nekk nag dafa am mooy bi muy nettali ijmaa bi ne dëkk bu nekk aku gisam la ba mu des maa kaana dëkk comme dëkk boo xam kal misril kabir al misr mooy dëkk bu rëy rëy xam nga eh, xoola capitalu Égypte Misr le Caire al Qahira eh, ni mu rëy mais waxuma la moom rek mais muy dëkk bu rëy comme lan imaginez comme Cham Cham ni mu rëyee noonu Cham boole ci lan muy Syrie actuelle Palestine li ñuy wax Israël Jordanie yooyu noonu nga boole leen mu ne ñooñu noonu comme dëkk boo xam ne dafa mel noonu bokk nekk benn dëkk kal misril alkabir bu dee suuf boobu bu dee dëkk bu mel nga xam ne benn dëkk la dafa nekk comme Sham ñu ne Sham mu rëy noonu wax naa la bul xalaate suñu kii yu borne yi ñu ñu defal suñu suñu suñu euh, frontière yu ñàkk fawla yi waxuma yooyu ñu nekk benn dëkk comme dëkk bu rëy noonu bu dee ñooñu ñoom ñooy bokku gis budul loolu wamaa boobu wamaa taqaarabat aqtaaruhu min buldaanil muslimiin ak dëkk yi nga xam ne ñoom seen gox yi dañoo takkaloo dañoo jegewoo comme Sénégal ak Gambie Sénégal ak Mali Sénégal ak Mauritanie nga xam ne ni ñu jegewoo ñooñu mu ne ñu mel noonu tamit ñooñu ñooy bokk benn gis léegi euh, kii ne imaam al-Qurtubi rahmatullah alayhi mu ne wa hada al ijmau alladi xakaahu abu umar yadullu ala ann alxilaaf alwaaqica fi hadihi almasala innama huwa fi ma taqaaraba min albuldaan allahu akbar noo fii ngay xam ne wóor na yàlla laa ku xamul bul wax boo bañee réeralay nit ba yow yaa jëkk a sànku-sànk ñi ci des ndax après euh, li euh, j'ai fait exprès commencer fii après xam nga wax yi njëkk na la wax wax boo xam ne mooy ñépp la concerné mais dinañ gën ñëw sax pousser lu gën a ci wutee boroom xam-xam yi ba léegi est-ce que gisu benn dëkk day concerné ñi ci des yi am na yeneen wax dinañ ci gën a ñëw mais fii nii ñu jaar imam al-Qurtubi allahu akbar gis nga ni ñu génne moo génne ak durara walla ali a ci diggante ndax or day jaxasoog ban bi jaxasoog suuf si il faut nga nekk un expert aay ci mbir yi ngir mën a génne nag euh, comme li borom bi wax min bayni farsin wa damin labanan xaalisan allahu akbar diggante butit yéeg mbaq yéeg deret yéeg yooyu suñu borom di ci génne laban muy soow muy jóge ci weenu gàtt bi nga koy ratt mu nekk soow mu neex ngir ñu koy naan te boo daggee fi mu ko génne deret fi mu génne deret mooy génn waaw akbar moom noonu lañu defal imaamul Qurtubi mu ne rahmatullah aley waaye yéen ku dégg wax ji rek neel rahimallahu eh, ulama al muslimin yàlla buur yàlla daal di yërëm yokku ay yërmande yu dul jeex ba faw boroom xam-xamu lislaam yi ak képp ku ne amin ak képp koo xam ne amana bi sayyidi rijal alayhi salatu wassalaam imaam ñi ñi ñi ñii moo tax boo toogoon sa dund gi yëpp nga leen di ñaanal sa waay faye boo leen de ku mu neex nag nga toog di wax lu la neex wala di ngandalaka puukaréwoog yooyu loo fi xam ñii wala ko xamal loo ñàkk loo réere rek mooy danga leen a xamul moo tax ci sa diini danga leen a xam mu ne waaw noo wax jii dafa rëy mu ne wa hadal ijma gis nga ijma bii imam alladi xakaahu te ama abu abdul bar dafa bokk abu umar di ibn abdul bar rahmatullah dafa bokk ci ñi nga xam ne ñoom ñooy nettali ijma comme imam ibn al munzir imam nawawi imam ibn hazm imam abu omar ibn abdul bar ñii ñoom dañu nekk ñu ràññeeku ci loolu bu nee ajmaa néewaana seen loolu ñu wax mu am njuumte imaam ibn abdul bar nag dafa bokk ci ñooñ moo tax mu ne imaam al qurtubi rahmatullah alayhi ne gis nga ijmaa bi bi nga xam ne moom la imaam ibn abdul bar nettali yadullu ala anna al xilaafa al waaqi'a lii day tegtale këne kon wute bi nga xamante ne moo am fi hadihi l masala ci masala mii nga xam ne est-ce que bu weer feeñee ci benn dëkk wala melnum réew day concerner yeneen réew àddina bi yu jullit yi wute bi am ci masala bii nii innama huwa wute bi fi mu nekk dëgg-dëgg mooy fii maa taqaaraba bi minal buldaan mooy wute bi mooy yi nga xamante ne dëkk yi jege ñoo moo tax ñu fa la wute bi nekk mais pas pas wute boo xam ne mooy comme li wax Andalousie Maroc ba Irak loolu du wute boobu la gàtt mooy boo déggee boroom xam-xam yi mooy wax bi mu la wax sànq te imaam Ibn Abdul bari njëkke woon ko ne woon waxu euh, imaam euh, euh, Ahmad rahmatullah alayhi ak yim la cité woon que ñoom dañu ne lan ñoom ak imaam Shafi'i rahmatullah alayhi ñoom ñu ne que euh, bu affaire bi daal bu bu bu feeñee ci benn dëkk tamit wax la boo xam ne nee na dañ koo jële ci imaam kan al-Layth ak imaam Malik rahmatullah alayhi que bu feeñee ci benn dëkk day. concerne ñi nga xam ne ñoo yeneen dëkk yi bu fekkoon ñu wari ñu ñu ñu doon lekk jour boobu dañuy fay jour boobu mu ne gis nga wax jooju noonu ñoon ñii di wax loolu jubluwuñ ci àddina bi yëpp de wala dëkk yu soree comme comme comme Sénégal ak Makka de wala Afrique fële Maroc ak Makka wala Maroc ak Iran de Irak waxul lool de ñoom yi ñuy wax noonu mooy dëkk yi nga xam ne dañoo jege comme ñu ne comme ñu ne Euh, entre Sénégal ak Mali par exemple Sénégal ak Burkina ak yooyu wala mooy dëkk yooyu nga xam ne dañoo jege Sénégal ak Ghana ni ñu jegewee mu ne yu jege yooyu tax muy waxa ah, yooyu la wax ñoom ne ku ko dégg ci ñoom que ni ñeneen gis nañu kooku moom dañuy fay jour boobu ñoo ñoo tax muy wax voilà waaw moo tax mu ne innama huwa fii ma li jege minal bul minal bilaadi ci dëkk léegi euh, kii mu ne imaam kanta imaam alxaafid rahmatullah aley ci alfath bi muy nettali bi muy wax wuute bi dane wa qad ixtalafa al ulama fi daalika rahmatullah alayhi boo demee ci Fathul Baari yi bi muy sharaa buntu bi ñu gisoon ci jataay bee weesu baabu buntu qawli nabii waxu yonent bi sallallahu alayhi wa sallama ida ra'aytumul hilaala fa suumu wa ida ra'aytumuhu fa aftiru wa qaala sila an ammaar man saama yawma shakki faqad asaa abal qaasim buntu boobu sallallahu alayhi wa sallam bunta ngi bu ngeen gisee yonente bi aleyi salaatu salaam ne waxu yonente bi aleyi salaatu salaam bu ngeen gisee weer wi na ngeen woor bu ngeen ko gisee na ngeen woori te sila ibn zufar nee na jële ci seydna ammar ibn yaasir radiyallahu anhuma képp ku woor bés bi nga xam ne ci la ñuy dut bésu dut bi kooku we mooy na abul qaasimi sallallahu alayhi wa sallam di yonente bi aleyi salaatu ci buntu bopp bi koy sharaamu imaam al xaafid ibn mu ne wa qad ixtalafa al ulama mu ne boroom xam-xam yi de daldi nañuy wute fii daalika ala madahib nañu est-ce que bu weer yu feeñee ci benn dëkk day concerne yeneen dëkk yi ci des loolu wute nañ ci de mu ne ahaduha première wax benn ci wax yooyu anna li kulli baladin ru'yatahum wa fi saxiixi muslim min xadiisi ibni abbas radiallahu taala anhuma yushiru lahu mu ne premier avis bi moom imaam alxaafiz rahmatullah alayhi mu ne avis bi ci njëkk mooy ne dëkk bu nekk dafa am ak gisam dëkk bu nekk moom ak moom gisu weeram moom la concerne mu ne te boo demee ci sax imaam muslim mooy xadiis bi ñu waxoon bu Kurayb bi rahmatullah alayhi boobu noonu te Ummul Fadl yónni woon ko yaay Abdullah ibn Abbas Seydina Muawiya radiyallahu anhu boobu noonu lay wax mu ne boo demee ci xadiisu saxi imam muslim xadiisu ibn abdullah eh, ibn abbas radiyallahu anhuma day seede wax jii jiike ne dëkk bu nekk ndax ñu ko waxee dane moom ndax dooy doo doyloo eh, gisuk Seydina Muawiya ak ko kooram mu ne déedéet ñun lii lañu yonente bi alayhi salaatu wasallam digal mu ne loolu day seede di dëgëral di seede wax jii jiike ne dëkk bu nekk premier wax bi ak gisam imaam alxaafis mu ne wa xakaahu bnul mundir an ikrima wal qaasim wa saalim wa isxaaq wa xakaahu tirmidi an ahlil ilmi walam yaxki siwaa wa xakaahu lmaawardi wajhan lishaafi'i imaam alxaafis mu ne te wax jii nii kenn dëkk bu nekk ak gisam mu ne imaam ibnul mundir mi toxal ijmaa ak boroom ak wute boroom xam-xam yi ci masaa'il yi boroom al awsat ak téere yu am solo yooyu mu ne rahmatullah alayhi mu daan ne moom nettali na wax jii ne moom la Ikrima yi waxoon nañ ko sànq ci kan moo ko kan lañ gisoon imaam ibn Abdul waxoon nag an Ikrima mu jëla ko ci Ikrima wal Qaasim bi al Qaasim ibn Muhammad wa Saalim di Saalim ibn Abdullah ibn Umar ibn al wa Ishaq Ishaq ibn Rahawayh mu ne wa hakaahu at-Tirmidhi imaam Abu Isa Muhammad ibn Isa at-Tirmidhi rahmatullah alayhi moom nettali na wax jii ne dëkk bu nekk ak gisam an ahli ilm bi jële ko ci boroom xam-xam waa boroom xam-xam wala yaxki si wax te nettaliwul beneen wax bu dul bii wax nañ la bunt bi sen léegi ni mu ko ni mu ko bind ni mu ko tëgge ne lii la noonu la bind loolu kiy bunt bi ci sunan moom imaam ci jaami am imaam at-Tirmidhi wax boobu rek la nettali na boroom xam-xam yi loolu nettaliwul beneen mu ne waxakaawu almaawardi imaam almaawardi bokk ci Shafi'i yi rahmatullah alayhi moom it nettali na ko ne lool wenn wàll la ci waxu Shafi'i yi rahmatullah alayhi léegi loolu mooy première wax bi kon mooy dëkk bu nekk gisa mu ne as-saani saaniha moom imaam al xaafis ba léegi ci al fat mu ne muqaabilu mooy wax ji opposé ak wax ju njëkk ji wax ju njëkk ji mooy la benn dëkk bu dëkk bu nekk ak gisam réew mu nekk ak gisam beneen bi nag mooy contraire wa huwa annahu idha ru'iya bi baldatin lazima ahlul bilaadi kulluha mu ne euh, wala lazima kullal bilaadi ahlal bilaadi kullaha mu ne mooy contraire bi këne bu ñu ko gisee ci bennum dëkk bennum réew bu boobaa day concerner day ñépp lay la dëkk bo dëkk jullit yépp lay làmb bu ñu ko gisee Sénégal ñépp ba Irak ci lañu ba Andalousie ci lañ ba France ci lañu ba Norvège ci lañu mu ne loolu wa huwa al mashhur inda lii nag mooy li siiw ci malikiya yi rahmatullah alayhi lan moo tax mooy li siiw ci malikiya yi ndax bul fàtte ne imaam al-Hafiz ibn Bar nee nañu loolu lu ñu soloo la ci kan boroom Mudawwana di imaam Ibn al-Qasim mu ne wa huwa te wax jooju noonu que ne bu wax nañ la waxu imaam Malik la woon. benn ci waxam yi te waa ahlul këne moom dafa ànd ak ñan ñoom Abdullah ibn Abbas ñoom imaam al al Qaasim këne buñ ko gisee fee ni ñépp la ak imaam Shafi imaam imaam al-Layth imaam Ahmad ibn Hanbal rahmatullah mu ne boobu wax jooju wa huwa mooy li siiw inda al-Maalikiyya ci Maalikiyya yi laakin imaam al-Haafiz ne mais mais. et grand mais mais nu abdul bar al ijma ala xilaaf imaam abdullah abu umar ibn abdul bar nag rahmatullah comme ni ñu ko waxee woon sànq gis ko te imaam al-Qurtubi tudd ko moom imaam ibn abdul bar mu wax ko ci ak tamhid nettali na dëppook boroom xam-xam ni seen ijma booloo ci benn wax bu wuuteeg wax jii nii ba pare mu indi wax ji wax jiñ waxoon sànq loolu la ba pare après mooy wax ji bi ñu waxoon sànq bi imaam al-Hafiz euh, Abdul Barr waxoon bi muy étayé wax jooju que buñ ko gisee Xuraasaan moos xam nga ne du ko du concerné wul waa Andalus ak ñooñu après mu indi waxu imaam al-Qurtubi ne imaam al-Qurtubi nee na qad qaala shuyuuxunaa suñu boroom xam-xam yi de nee nañu rahmatullah alayhim ida kaanat ru'yatul hilaali zaahiratan qaati'atan bi mawdi'in thumma nuqila ila ghayrihim bi shahaadati ithnayn lazimahum as-sawm mu ne moom imaam al-Qurtubi biñ la waxoon sànq di sëriñu boroom tafsir bi rahmatullah alayhi mu ne loolu wax jam diñ doon toxal léegi ci al-Mufhim foofu wax na ko fa mais dama doon bañ wax waxaat ko moo tax ma bàyyi ñëw ci waxu imaam alxaafis bii bi ñu koy toxal fii mu ne suñu sëriñ yi dañu ne ida kaanat ru'yatul hilaali zahiratun qati'a bu nee ne gisug weer wi moom dafa nekk lu leer nañ nga xam ne amul benn dut ci benn bërëb ginnaaw gi ñu toxal ko yóbbu ko ci ñeneen ci ñoo xam ne ñaar ñu wóor loolu bul fàtte ne Maliki rahmatullah ñoom dañ ne woon il faut adlayni shahidayni adlayni wala shahidayni adl il faut ñaar ñi nga xam ne ñaar ñu wóor ñooy seede que mbir mi gis nañu weer ngir mu man a ñu mën a commencer woor loolu bul fàtte loolu mu ne seen sëriñ yi am na ñoom ñoom seen sëriñ sëriñu imaam al-Qurtubi loolu la ñu bu dee daal gis nañ ko lu leer ci benn bërëb ñu yóbbu ko ñu toxal ko am ñaar ñu wóor toxal ko wax ko bu yaa beneen dëkk beneen bërëb bu boobaa ñooñu day war ci ñoom ñu woor dëkk boobu même bu dee gisuñ dañ leen koo wax mu ne moom imaam al-Qurtubi wa qaala ibnu al-Maajishun imaam ibnu al-Maajishun bokkoon ci maaliki yu mag yi tamit rahmatullah alayhi mu ne laa yalzamuhum bi shahaada illa li ahli al-balad alladhi yathbutu fihi ash-shahaada illa an yathbuta inda al imaam al a'zam fa yalzamu an-naas kullahum li anna al bilaada fi haqqihi kal baladi al waahid id hukmuhu fi al jamii' mu ne imaam Ibn al moom rahmatullah moom dafa wax lu contraire rek sama sëriñ yi li ñu wax moom dane déedéet bu dee daa am dëkk boo xam ne leer na ni gis nañu weer wi ñu toxal ko ci beneen dëkk ñoo ñu ko toxal wax leen ko ñooñu moom du par force dañoo war a wora ñooñ daal ñi nga xam ne dëkk bi nga xam ne daal fa lañ gise weer wi foofu daal lañ mën a dem ci ñenn ñoo xam ne ci ñoom ñu ko gisul ñu wax leen ko ñaar ñu wóoru wax leen ko ci loolu daal lay saxe ñoom ñu war a woor par mais beneen dëkk bu bokkul ak ñoom waru ma loolu du ne sauf bu dee ne imam bi nga xam ne moo jiite réew mi yépp réewum julli nii yépp wala réewu mag moom moo ne kon nañu woor bu boobaa moom dañuy dégg waxam ndax lan ndax réew yépp kiy dëkk yépp ci kanamam bennum réew la ci moom ndax àtteem ci fépp lay dem léegi xam nga wax yi la imaam al al al Qurtubi ginnaaw bi mu waxee lii lanu ne kon gis nga wute yi am day wane ne kon ijma bi imaam abd ibn abdul bar nettali day wane ne kon wuute yi mooy dëkk yi jege ñoo ñoo tax ñuy wax mais pas yu sori imaam alxaafis ba léegi alfath mu ne wa qaala ba'du shafi'iyya mu ne lenn ci shafi'iyya yi ci suñu waa ngir ñun ndax imaam alxaafis shafi'i la comme niñ ko waxee rahmatullah alayhi ñu ne ida taqaaraba al bilaadu kaana al hukmu waahidan wa in tabaa'adat fa wajhaan laa yajibu 'inda al akthar mu ne waxtaara abu tayyib wa taaifa al wujub wa xakaahu al baghawi an shafii rahmatullah aley mu ne kantaa lenn ci ñun su shafii yi dañ ne bu dee dëkk yi dañoo jege ñoo comme liñ la waxoon dëkk yu jege ñooy loolu benn àtte la bu ñenn ñi gisee ñépp lay làmbaale waaye nag bu dee dafa sori dafa am nag ñaari wàll mooy ñaari wax yu wutee fa am ci yoo xam ne du waxu imaamu shafii mais taalibe mi ñu ne rahmatullah alayhim laa yajibu inda al akthar mu ne nag ñi ëpp ñoom bu dee dañoo sore bokkul ak bu dee dafa jege bu dee jege benn àtte la bu ñuy gisee ñoom ñépp lay làmbaale mais nag bu dee dafa sore ñu ne déet ñu ëpp na déedéet du war ci ñeneen ñu ñu woor mu ne lool nag Abu Tayyib moom la euh, daldi tànn ak beneen mbooloo ko ni nag ñoom kanta Abu Tayyib moom àndul ak li waa aksar wax ñu ëpp ak beneen mbooloo ko ne nag day war même bu dee dañoo sore mu ne lool te imaam al-Baghawi rahmatullah alayhi soloo na ko nettali na ko jële ko ci imaam ash-Shafi'i rahmatullah alayhi léegi nag wax na fa moom imaam al-Hafiz après mais sore bi mooy lan lan mooy sore bi ndax buñ ne dafa sore dëkk yu sore nan lañuy xamee ne dëkk nan lañuy lan mooy daabit bi lan mooy li nga xam ne dañ naan lii bu xewee lañ naan dëkk bi sori na dëkk bële réew mii sori na réew mi mu ne am na ñeen ahaduha benn bi dane ixtilaaful mataali mooy ñu bokkuñu ñoom ñu wuute sowu jant ak génnu jant bi mooy fuseau horaire yi bokkuñ dëkk yoo xam ne yow bu ñuy julli tisbaar fële yow man yow tisbaar jotagul ci ña ca des loolu da lay wan ne wax dëgg yàlla lii sore nañ te bokku jant yi bu jant bi bu génnee fii comme mu génn Lyon euh, yow di nga xaar ay ay ay heure ci kanam après ngir mu daal di génn euh, wala bu génnee Japon di nga xaar ay heure ngir mu génn màkkaat yooyu wala ñooñu en tout cas ñi nga xam ne daal wala bu génnee Sénégal di nga xaar ay heure ngir mu génn Soudan ak ñu mel noonu ñooñu ñu ne lool mooy sori gi dëkk yi nga xam ne daal ñoo bokk sowu jant mais daal mooy fi nga xam ne ñoom ñooy bokk jant buy jóg ak buy sow ixtilaaful mataali am ñu ne lool mooy sori gi mu ne lool nag la imaam an-Nawawi wéral ci ar-Rawda ak ci bi muy shara euh, ci al-Majmu' bi muy shara sharh al lool imaam al-Hafiz Euh, ne loolu la imaam an-Nawawi daal di wéral que nii lii moo gën a wóor mooy ixtilaaful mataali moo tax Shafi'i yi rahmatullah lii nii ndax imaam waxu imaam an-Nawawi dafa am poids te teg ci ñu bari moom lañ wax moo tax da gis yenn téere yi nettali ci côté bi dañ naan la ngiiru Shafi'i yi rahmatullah alayhi ñoom ñooy affaire weer wi ñooy ixtilaaful mataali bu dee xam nga Sénégal Gambie ay Mali ñooñu ñoo bokk benn jant benn we benn wa addina bi yëpp benn bi la mais mooy bu feeñee fii automatiquement lay feeñ fee ñu ne loolu dëkk yi mel noonu yëpp ñoom ñoo bokk fekk ñi de bokk yooyu yëpp ñoom ñoo bokk mbir bu ko kenn gisee ñoom ñëpp a ci yem réew yooyu yëpp loolu mooy bu njëkk bi mu ne deuxième bi mooy masaafatul qasr am ñu ne non bu liñ naan sori na ni ñuy xamee ne dëkk bii ak dëkk bee soree nañu mooy mu am li nga xam ne mooy distance bi ñuy wàññee entre quatre-vingt-cinq kilomètres bi ñuy wàññee julli quatre-vingts jàpp quatre-vingt-cinq kilomètres bu doxee diggante ñaari dëkk lool mooy soree nañ mu ne loolu euh, ku mel ni imaam al-Baghawi rahmatullahi alayhi ci la dogu te imaam ar-Rafi'i beneen imaam bu mag bi ginnaaw imaam an-Nawawi moom imaam an-Nawawi ci Shafi'i rahmatullahi alayhi moom ci lii nag la dogu te imaam an-Nawawi rahmatullah ci shara muslim moom ci bii la dogu ne ci mooy dingay ci gis ndax lan boroom xam-xam day évoluer doo nekk ku figé ci benn masala loolu moo tax nga jàpp ne lii contradiction bu contradiction mooy ne ndax alxam xam-xam ci jàng ak gëstu ci ngay dëkk di gëstu saa su ne dangay am yenn avis tey nga dem ba ci biir gis yoo xam ne moo ci la dalil bi dina leere ci la preuve yi dina leere ci la argument yi a leere nga changer wax loolu mooy màggal boroom xam-xam mais ne jëdd ne joddul fenn rek mais maa dee boo gisee sax lu ko gën a wóor nga ne non man du ma fi changer jërét moo tax imaam an-Nawawi gis nañ léegi ci Sharh al-Muhazzab ak ar-Rawda pourtant moom ixtilaaful mataali' la la jël mais ci al Sharh Muslim bi ci al Minhaj boobu moom bii la jël ni nga mbir mi li ñuy xam dëkk dëkk soree nañ mooy masaafatul qasri li nga xam ne mooy distance bi nga xam ne boo ko dawee quatre-vingt-cinq kilomètres que ni diggante ñaari dëkk yi ñuy wàññi julli loolu mooy wan ne mbir mi daal dinay sore ñetteel bi mooy ixtilaaful aqaalim région yi daal gi wuute comme région ñu ne région sud euh, euh, Afrique de l'Ouest bi yépp dañ koy considérer comme benn région ñu ne Afrique corne de l'Afrique di beneen région loolu noonu Afrique du sud Afrique bi ak Afrique centrale yooyu yépp lu nekk ak Afrique du nord lu nekk benn région noonu am ñu ne loolu bu dee yooyu loolu lañuy ñuy jàpp ne sore nañu ñeenteel bi Euh, ñu ne ni ñuy xamee ne dëkk sori nag beneen dëkk mooy mooy dëkk boo xam ne yow doo imaginer que ne mu nëbbu ci yow mooy loo xam ne xam nga lii mooy soriwul mooy ne euh, dëkk boo xam ne beneen dëkk bi du nëbbu ci moom moo lii xam ngay agglomération la mën a nekk boo génnee ci yooyu mooy ne yeneen yi dañ koy jàppe ne keneen beneen dëkk la il pour nga pour beneen côté bi doo ko gis wala doo doo mën a ñeneen ñi ñu nëbbu ci yow mooy il faut ab obstacle yow manoo imaginer que ne même obstacle bu amoon bu obstacle amul mooy du nëbbu ci ñun mais bu amee rek bu boobaa nag duñu ko comme genre brouillard ak yooyu en tout cas loolu mooy bii xam nga moo gën a tënk ñeenteel bi loolu mooy ban euh, mooy li imaam ibnul Majishun wax te loolu gis nañ ko léegi nii wax nañ ko fi léegi bi ñuy nettali wax yi imaam al-Qurtubi wax ne sama sëriñ yi lii la imaam al-Qurtubi wax la li lool mooy wax yi nga xam ne ñoo ñëw ci lan nan lañuy xame dëkk bi sori naam déet léegi da gis ne kon euh, mbir yàngoo ñii nee nañu mooy ñaari avis la yu mag a mag Euh, ñii ne bu ñenn benn dëkk gisee ñoom rek la concerné ñii ne moom bu ñenn gisee ñépp la waaye ñi wax loolu nga gis am ñu ne lan ke ne bi nag dafa am ixtilaaful matalien ci biir ñooñu mooy que ne affaire bi léegi euh, soriwaay boobu dañuy xool mooy ne bu dee ne dëkk bi ñoo bokk sow jant ak yu mel noonu ak buy feeñ ak yooyu loolu benn lañ am ñu ne moom dëkk yépp lañ am ñu ne déedéet dëkk bu nekk daal ay mbiram waaye nag amaana nag yii nag gi ci gën a dëgër xam nga boo nee euh, dëkk rek yow mënoo toog naan man daal sawaay sama kajoor gii daal bu ñu gisul bu waa Casamance gisee sama yoon newu ci déedéet li gën a dëgër incha allah mooy ñi nga xam ne ñooy ñi bokk ñi bokk lan sowu jant comme ñu ne waa Gambie waa Sénégal ak waa Mali ak ñooñu ñu bokk jant bi bu ñuy kii même heure yeeg yooyu ñooñu bu ko kenn gisee euh, mooy ne euh, bu ko ñooñu bokk gisee day làmbaale ñi ci des mais pas mel ni. bilaadu xuraasaan waa Iran gis wala waa Màkk gis ñu ne waa Sénégal woor leen waa Mali woor leen waa Burkina woor leen waa Nigéria woor leen loolu insha lii mooy li gën a dëgër te mooy li dëppook waxu imaam Abdullah ibn Abbas radiyallahu taala anhuma wa ardaahuma ndax lii dafa leer quoi ndax heure yi ñoo xam ne premièrement ndax boo nee ñépp li imaam al-Hafiz Abdul Bar wax rahmatullah alayhi même boo xoolee nii rek ci biti rek dalay wan ne lii mooy li gën a dëgër ndax nit ñi bokkul heure bu ñuy julli d'abord loolu it dafa leer mooy ne bokkuñu heure yu ñuy julli nit ñi yow waxtu tisbaar man na jot Makka ba génn te waa Sénégal julleeguñ tisbaar par exemple surtout ak ay France wala surtout hiver yooyu mais ñooñu manoo leen a boole ni leen yéen a yem par exemple manuñu ne léegi pour l'unité des musulmans am nga ñu bari dañ c'est pour l'unité des musulmans ni ñëpp warandoo non wax naa ne sànq saxaaba yi radiyallahu anhum dañ doon génn ànd ak yonent mi alayhi salaatu salaam ñii woor ñii wooruñ te kenn du ci ñi ki ci des léegi xam nga manoon ne au nom de l'unité des musulmans léegi bu zuhru jotee tisbaar ne ko ñépp ci kaw suuf julleen doo manoo ko wax ndax xam nga ne yow loolu boo ko waxee mooy xoola Japon ñi ñu rawe ay neuf de temps ak yooyu boo nee senegal ñoom ñu rawe la neuf heures de temps ñii rawe la ay huit heures de temps mais sama waay yow ñii bu guddi jot ñenn ñi bu ñuy julli fajar yow julleegoo timis nga bëgg ne ñooñu ak yéen bokkul yi wallahu ta'ala alam lii mooy li gën a te mooy xadiis bi ñëw képp di ci wax ak saxaaba bi ci wax lu leer muy Seydina Abdullah ibn Abbas loolu la wax moo tax àndul ak waa Sham ndax Sham dafa soreek foofu bokkuñu kon loolu mooy li nga xam ne moo gën a dëgër ci masala mi wallahu ta'ala a'lam